rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saabi' baabun fil yaqiini wat tawakkul kon insha allahu taala kon tey ñu ubbi buntu bu bees muy buntu juróom-ñaareelu buntu bi di septième chapitre bi. Eh, ci buntu ci téere bi eh, imam di def ni nga xam ne mu ne baabun tudde comme buntu bu nekk da koy jox tur chapitre bu nekk day am tur mu ne baabun lii buntu la mu ñuy présenté beneen garab ci toolu toolu toolu nit ñu sell ñi ci seen riyaad yi tey gan garab lañuy gis mu ne baabun lii de buntu la bu lay yóbbu ci garab gi yi nga xam ne ci tool bi fil yi di wax ci li nga xamante ne nii mooy am ak kóolute waaw ci sa boroom wat tawakkuli ak di wàkkirlu jël sa lépp daal di koy wékk eh, dénk ko sa boroom bàyyee ko moom waaw kon al yaqiin waaw yaqiin nag mooy li nga xam ne dafa wóor moom la ara euh, français naan certitude dafa wóor amul benn doute amul loo ciy sikki sàkk waaw léeg-léeg nag mu firi firi wuute ndax fii alquran naan wa'bud rabbaka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin naan yonent bi alayhi salaatu salaam ca fin wu suuratul Hijr jaamul sa borom ba yaqin dikkal la yaqin boobu mooy dee waaw ndax mooy li nga xam ne moom certitude la amul dara les ci nepp naam naabee waaw amul dara les ci sikki sàkka naan est lii dee dëgg la wala lu dëgg loolu moom <laughs> waaw moom li muy xew par bés fa ngay nekk sax di questionner wu ndax lii dëgg la mu mu raafal kenn sa <laughs> nga tiit waaw mu ne ko jaamul sa borom ba loolu dikkal la waaye tekkiwul ni ko ñenn ñi xam ne xam ne xamuñu doon tekkee waaw euh, di woote tasawuf waaw am dérive yooyu ci ñoom kese nga koy gis xeetu mbooloo l'islam yi rek waa ahlu sunnati wal jamaa rahmatullah doo fekk dérive yooyu lu dul ci ñi nga xam ne ñooy woote wu ak soufisme waaw ñoom kese ngay dégg façon yu mel noonu lu koy wax wa'bud rabbaka ñoom ñu ne jaamul sa borom hatta ya'tiyaka al ba ni ngay amee lu leer la certitude mooy lan yow boo amee kóolute sa borom daal nga am foo àgg ci daraja jooy àgg mooy bu boobaa mën ngaa arrêté jaamu yàlla ji nag waaw dëkk nag di wane yow yaay ak ak ak daal ngay dunde waaw mais dundaloo di nga dara léegi nag lépp loo xam ne farata la bu yàlla tegoon nga rey ko parce que yow nee nga àgg nga ci certitude bi nga xam ne ko ah yàlla dane woon jaamul boroom bi ba àgg foofule. <laughs> waaw ñu xamul dara wa fassaru lafdal yaqini ñu borom masaali ko xoon gars yi ne ñu ñuy en plus li leen bokk na li leen sànk ñu ñu ñoom la doon wax les faux soufis yooyu ñuy tekkee lafdal yaqiini mooy kàddu ba nga xamante ne nii mooy moom nga fekk ca suuratul hadiid euh, euh, non xijri mooy bi ñu wax sànk au ñu tekkee ko li nga xamante ne nii mooy mooy mooy e ñoom ñu tekkee ko lu wuteen dee waaw wa fassaru lafd al yaqin bil yaqin fi aaxiri al hijr bila mawtin yahin waaw <laughs> ñuy fàtt ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy tekkee kàddu goo gële ñu waxoon laay bi léegi bil yaqin ci certitude quoi amal boo amee kóolute ci jaamu ci jaamu yàlla rek après yow fii aaxiril xijri ca saa jeexitalu eh, suuratul xijri bilaa mawtin ñoom tekkee ne yaxin guy teew la guy ñëw guy xew la waaw waaw looloo rey <laughs> wa garrahum fii daaka suu'ul fahmi wa bi gayri ilmi voilà <laughs> waaw eh, gis ñu toog ne dootuñ jaamooti yàlla parce que àgg nañ fi fi moo mun a wa yadda'i al-ba'du al-wusula tarika ibadatan hatta yasira halika tawagharrahum fi dhaka su'u fa su'u al-fahmi wa danasu al-hijab bighayri al-'ilmi wa fassaru lafz al-yaqin bil-yaqin fi akhir al-hijr bila mawtin yaqin loolu la Cheikh Ahmadou al-Khadim Ahmadou Bamba radiyallahu anhu waxoon waaw loolu moom ci ñoom kese nga koy gise liy foo suuf yi ñooy wax loolu <laughs> waaye yaqin mooy am kóolute ci sa borom xam ne moom de toute façon borom bi nee wala kaay jaamu ma am yum lu dig ba pare yow loolu doo ko gis wala am moom yu mu nii ne yii dina xew ba pare muy fausse rendez-vous inna rabbaka la yuxliful mi'ad waaw waaye amug yaqin certitude ci sa nekk nekk borom dara du ko ringi ringee tawhid du dëgër wat tawakkul yi jël sa lépp nag daal di koy wéer waaw waaw xam ne ci moom kese waaw muy indiwaat kalimatu la hawla wala quwwata illa billah comme niñ koy gisee ci biir loolu la tudde bunt bi léegi nag comme ni mu waxoon ne dina tàmbalee bunt yi ci mbir ci alquran ci ay aaya yoo xam ne karimaat yu tedd kon mu ne qaala allahu taala ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا wama zaadahum illaa imaanan wa tasliimaa. suuratul ahzaab aaya 22. mu ne qaala Allahu taala kon borom bi nga xam ne moo kawe te yéegu de nee na. walammaa ra'al walammaa ne way ngëm yàlla gis coalisés ci yéefar yu bon yi mooy Quraysh Ghatafan ak ñi nga xamante ne ci yahuud yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon biir Medina doon xambaate ak waa Xaybar ñi ànd ceeg ñoom seen ponkal yi hein ak tribu arab yi nga xamante ne nii ak ka ñoo bañoon l'islam ñoom ñooy al ahzab waaw coalisé boole seen doole ñoom ñépp ne lan la def dañuy fay si l'islam tey nag moom on va finir avec Seydina Muhammad mi sallallahu alayhi wa sallam moom la ñuy dem nag jeexal ko benn yoon. bu ko defee ñun ñun ñun ñun lijjanti ko mu nekk une boo xamante ne nii hmm, <laughs> la waaja waxoon ca waa Quraysh boobu beneen guerre la <laughs> harbun la xasaarata fiiha <laughs> xare bii moom moom amul berta ngi amu ci gën ci xare bi. léegi nag ñu ñu ñu ñu takk seen bopp def benn coalition waaw parce que yéefir yi moom léegi di dem xare ñoom kese daa yàgg de <laughs> du ñu ko nangoo def <laughs> dañuy fexe ut ay coalition yu bari minimum na am beneen réew mu ànd ak ñoom <laughs> fii nag Quraysh moom boole ñoom Ghatafan ak ñi nga xamante ni nii yi nga xam ne ak ñoo bañoon l'islam ñu boole leen nag ngir ñu dal nag ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi nag comme que yonent bi alayhi salaatu wa salaam ah digoon na leen li nga xamante ne nii mooy loolu keneen moom de toute façon alxuraan sax leen ko njëkk wax waaw walan tarda anka al yahuud wala nasaara hatta tattabi'a millatahum gis nga yahuud ak nasaraan yi ak ñi mel ni ñoom ci kuffaaru Quraysh yi ñoom ñépp du ñu kontaan ci yow du ñu la gërëm yow way ngëm yàlla ñi mukk lu dul nga topp li nga xamante ne mooy seenu yoon te pare nañ ngir xare leen waaw léegi <laughs> dagaa yi kat eh, yonent bi alei xamaloon na leen tamit seen xabaar ñoom ba moo taxoon mu ne woon nañu gas li nga xam ne mooy xandaq bi mooy tranchée yi waaw nga ci guerre ak Russie beeg bi yaa ngi koy déggaan ñu naan ay tranché fële ca Bakhmout xaw ma lañ koy woowee Allahu akbar waaw di gas di dugg ci biir ngir ngir man de kii waaye foofu nag dañ koo gasoon ngir lan ngir def ca euh, kii diggante pour fasu Quraysh yi ñëw ak seen gëléem yi du ñu mën a jàll fii ba dugg ci Médina loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yëgaloon na ko yëgaloon na leen ko bañ nekk fa ay ay jamono di di di di di gas mbir ma liggéey yi ak ak li nga xamante ni nii aayaat ya ya fa feeñ ya fa borom bi feeñal jaare ko ci moom yi alayhi salaatu wassalaam loolu yàggataloon nañ ko ci ci siira bi walillahi alhamdu wal minna léegi nag loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon dig ba ni nga xamante ni ci lañu commencé di di gas ba defar lépp hmm? hein tàmb gi <laughs> waaw mu ruy lool ba léegi ñoom dina jafe ñu bàyyi yenn yi nga xam ne moom mënuñu ko woon kii rek ñu garder foofu nag def fa ñoo xam ne ñoo koy garder ngir nit ñi duñ duñ buñ ñëwee ñoom gàngooru Quraysh ak noon yi bon yi ñu àndal ñoom bu ñu mën a jàll. léegi nag ñooñu noonu nag bi ñu agsee Abu Sufyaan jiite leen ñoom ñëpp waaw waaw nekk nag le commandant en chef des alliés. <laughs> c'était le commandant en chef des alliés moo jiite woon ñooñu nga xam ne dañoo nekkoon benn dank ngir ngir ngir kaawu l'islam boroom way ngëm yàlla yi nag loolu yen yeneen ci malay saat saam digoon loolu la suñu boroom di wax ne walla ra'a al-mu'minuna al-ahzab bi nga xam ne ci la way ngëm yàlla yi gis nag coalition yooyu nag dañoo gas taxaw di leen xaar waaw gaa yi nag ak si nag Abu Sufyan bi ak suñu gis ngaan di way ay infanterie ay nit yu bari ay arm yu feel dal waaw foo sànni sa sa sa mbàtt mu tag bañ leen séenee fële ñuy ñëw waaw ñoom ñu nekk ci beneen côté mbalkane kàmb gi ñu gas ñoom way ngëm yàlla yi neewuñ laa ilaa day way fu may ku may aali dàll rek daw duma ko fekk déedéet daw ñu de waaw comme ni naafiq yi doon def <laughs> waaw ñoom moom ñoo yées ñoom ñoom yaxsabuuna al ahzaaba lam yadhabu wa in ya'ti al ahzaabu yawaddu law annahum baaduuna fil a'raabi yas'aluuna an anbaa'ikum <laughs> walaw kaanu fiikum maa qaataluu illaa qaliilaa <laughs> loolu mooy naafiq yi ñoom gis nga way gëm yàlla yi bi leen yonent bi alayhi salaam diggee loolu dinañ ñëwaat ci naafiq yi liñ def lan lañ wax suñu boroom ne qaalu hada ma wa'adana allahu wa rasuluhu ne lii de ñoom dañu wax lii de mooy li ñuy yàlla digoon waaye lii mooy li ñu ndaw yàlla bi sallallahu alayhi wa digoon lii lañu waxoon ne ñu ngi ñëw wa sadaqa allahu boroom du wax dina dëgg wa rasuluhu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa suñu boroom na nag bañ defee lool dëggal digg yàllaa ko bu yonentam alayhi salaam te pare ngir affronter ko waaw dina metti waaye pare nañ ngir affronter lépp lu mu laaj ñu jox ko seen seen seen seen seen doole waaye seen bakkan sax bu ko bu ci defee bañ defee noon nag suñu boroom ne wa ma zaadahum illa imanan wa taslima loolee ñu def borom bi dolli lu ci dolli loolee dolli lu leen loolu daa gën yokk seenu ngëm yàlla ci yàlla waaw wa tasliman ak gën a waaw waaw da leen a saxal ci précepte l'islam al wal iman wal ihsan waaw borom bi loolee ñu def boo wommatoo ci dogalu yàlla nangu ko rek borom bi dalay roof ndax yàlla imaanu day yokk te wàññeeku te loolu mooy li nga xam ne <laughs> lool masala la boo xam ne borom xam-xam yi dañ koy tere halil imaanu yazidu wa am laa waaw li gën a dëgër mooy day yokk day wàññeeku waaw kon lii ñoom lii lañ wax kantaa naafiq yi ñu waxoon sànq ñoom yaxsabuuna al-ahzaaba lam yadhabu <laughs> ba gaa yi ñëwee Abu Sufyaan ak gàngoor gi ba nefa parce que mënuñoo dugg ndax gis nañ loo xam ne xaarewuñ ko woon waaw muy kàmb gu rëy gii ñu fi gas ba tax mënuñoo dugg biir Medina gi faagaagal leen moo tax ñu ne lii moom du du xalaatu arab yi ab arab doonu loon xalaati nii rekk loolu xalaatu Seydina Salman la woon al-Farisi waaw waaw ahlu waa ahlul bayt Salmaanu minna ahlul bayt waaw <laughs> kon radiyallahu anhu ñoom nag même bi fa gaa yi ñëwee ba nekk fa mënuñoo jàll même biñ nee sax ñoom dem nañ Abu Sufyaan ne nañ dem ñoom gëmuñu ne gaa yi dem nañ yahsabuuna al-ahzaaba lam yadhhabu mais jàpp nañ ne non non non ça c'est pas possible non non parce que Abu Sufyaan quand doole ji mu ëndaale tey ak ñi mu àndal ñëpp armée bu toll nii fexe ba créer une coalition telle te kat Abu Sufyaan loolu yahuud yi Xaybar yi ñoom ñoo ko doxoon ah <laughs> ñoom ñoo doxoon affaire bi waaw. waaw léegi ñu ne non loolu man da ne te wa in ahzaabu te ba nga xamante ne nii ñoom ci lañu ci la doon dóor a ñëw ñoom coalition yoo yële Abu Sufyaan ak euh, gaayam àndoon buñ bëggoon a ñëwaat songaat comme que bee moom rëcc na leen dan la ñuy la dañ doon nëbët yawaddu law annahum baaduuna fil a'raabi ay way ñuy nëbët waay way ak a neexoon waaye jamono ji way ay waaye mu fekkoon ne ca àll ba ca kaw ga nag ca kaw kaw ya bu ñu fa nee nag yasaluuna an anba'ikum ku ñu romb rek nga jóge côté Medina ñu na la ah foofu nam dafa deme waaye naka Abu Sufyaan ak Muhammad waaye sallallahu lan lañ mujje <laughs> suñu borom ne te wamaak eh, walaw kaanu fiikum mabda ñoom naafiqi nam buñ ñëwoon seen biir maa qaatalu doonu ñoon xare illaa qalila lu du néew de kon ñii dañoo wuteeg way ngëm yàlla yi way ngëm yàlla yi dañoo lan am certitude ci diggu bi yàlla lool la al imaam bëgg a wan fii mooy moo tax li borom bi li leen yonent bi alayhi salaam digul dañ ne ak yàlla yàlla ndawam bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu ko gisee dañoo dañoo gën a dal ne qaalu hada ma wa'adana allahu wa rasuluhu wa sadaqa allahu wa rasuluhu waaw loolu mooy lan imaam dañu fiy wan fii ne aay bii dañuy wan ne képp koo xam ne nangu nga taslim wommatu gëm dëgg liggéeyu yàlla liggéey liggéey yàlla ak ndawam bi alayhi salaam wommatu mooy premièrement am nga ci yaqin am nga ci certitude ba pare wommatu ci wàkkee ba nga koy wommatu nag wàkkeeru lépp sa borom ndax xare bu buñ ciy lépp dañuy bàyyi ak suñu borom waaw ku ko def rek borom bi def la lii wa ma moo tax dolliwu leen illaa imaana wa taslima lu dulum gëm yàllaa ko yokk wommatu loolu suuratul ahzaab aaya 22 mu teg ci mu ne wa qaala ta'aala alladhiina qaala lahumu nnaasu inna nnaasa qad jama'uu lakum fakhshawhum inna nnaasa qad jama'uu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaanan wa qaaluu hasbunallaahu wa ni'mal wakiil fanqalabuu binicmatin min allahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'uu ridwaana allah wallahu duu fadlin aziim waaw aayes yooyu mu ngi suuratu Ali Imran Allahu akbar mu ne borom bi nee na waqaal alladi waqaa mu ne waqaala taala borom bi nga xam ne moo xawete yéegul nee na alladina gaa yi nga xam ne qaala lahumun naasu nit ñi de dañ leen ne inna naasa hee moytu leen de nit ñi de qad jama'u lakum dajaloo nañ nekk benn ngir yéen ngir faagaagal leen kon nag faxshawhum way tiit leen leen ragal leen leen way suñu boroom ne fa zaadahum loolee ñu leen wax sax moo leen yokk imaanan gëm yàlla wa ñu wax ne hasbunallah borom bi dong moo ñu doy wan ni'mat eskay aka baax alwakiilu ki nga xam ne moom lañu ñu wéer suñuy mbir moom lañu ci moom la ñu wàkkeelu loolu lan di wane mooy ak tawakkul baabul fil yaqiin wa tawakkul ñii dañoo wàkkeelu seen borom mu ne bañ defee loolu nag borom bi ku def loolu rek da lay récompenser waaw fanqalabu ñu daal di dëpp bi ni'matin min allah ànd ak ay xéewal yoo xam ne ci borom bi la tukke yum leen defal wa fadlin ak ngëneel waaw lam yamsashum su benn lu ñaaw wala dara lu ñuy ragal dalu leen waaw wattaba'u ridwanallah ñu topp ta ta ta ta ta tée am borom bi defal leen hein li nga xamante ne nii mooy ngërëmu yàlla dañ doon ut doon ko topp borom bi may leen ko waaw mu ne wallahu te borom bi de zu fadlin mooy aju mooy borom ngëneel azimin gu màgg léegi lii suuratu Ali Imran la aaya 173 ak aaya 174 en fait lii day wax keroog comme ni ni ñu ko yaatale woon ci siira bi li nga xamante ne nii mooy yonent bi alayhi salaatu salaam bi ñu jógee Uhud xam nga dafa metti woon Abu Sufyan moo parce que dafa am ñaari wax mais bi gën a dëgër lañ non nañ la wax benn bu njëkk bi évacuer ko am nañu ne aaya bii day wax euh, badrul maw'id xam nga keroog Uhud lépp ci Uhud la tàmbale bi nga xam ne waa Quraysh ci lañ faat ñu bari ci jullit ñi ba Abu Sufyan ñëw ci pied montagne bi fekk yonent bi saa saam ak saxaabaam yi nekk ci kaw mu naan ayna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ana Muhammad sallallahu alayhi wa waaw kenn tontu ko sallallahu alayhi wa sallam neen bu leen tontu waaw mu ne ay na ay ay na ibnu abi quxaafa ana doomi abi quxaafa ji mooy sayyidina abu bakar kenn tontu ko mu ne ay na ibnu alxataab ana ibnu alxataab doomu alxataab bi waxoon naa la xatta kufaar yi xam nañ mbir yi ni mu demee <laughs> xam nañ ne ginnaaw yonent bi alayhi salaam ci xeetu lislaam ñoo ñoo ko ñoom li ñuy riir riir riir xam-xam boobu moom borom bi <laughs> nëbbu leen ko waaw <laughs> ana doomu xataab bi yonent bi alayhi salaam neen rek bu leen kenn tontu bu ko kenn tontu mu ne ama haulahi faqad qutilu comme que tontu wuñ ñii moom looñ moom mooy wax nga lu amul laa wax ñi ngay ñi nga tudd ñépp ñu lay dégg yow dese nga lu la metti ci sa kanam Abu Sufyan ne ah de al yow de Omar yow ibn al de yow say wax moom laa gën a mën a dégg ki ma xabaare ne faat nañ Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba pare wax fa ay waxam ay onlu Hubal ak ba yonentu Yàlla sallallahu alayhi ne naan vive Hubal ah amatu ngeen droit nag di waxati à partir d'aujourd'hui suñu yàlla yi dara waaw waaw naan on lu hubal yeneen tubaab saa saa ne tontu leen ko allahu wax leen ne yàlla de moom ala moo gën a kawe wa ajal te moo gën a màgg waaw kantaa seen hubal yi da ngeen di caaxaan après Abu Sufyaan ci gàttal mu joxe woon fa rendez-vous yonent bi alayhi salaam ne ko pour wan leen leen ne lii du tarxiis quoi mooy bu leen yaakaar ne tey dañoo tarxiis gañe leen jox naa leen rendez-vous bu bëggee jox la rendez-vous Badar fa xare ba amoon ngeen ngeen tarxiisoon gañe suñu gaay ñoom Abu Jahl waaw tey moom def nañ leen ko ma ngeen xam te pour wan leen ne ñun ñoo leen man jox nañ leen rendez-vous Badar bii di ñëw waaw foofu boobu amoon fa daje at mii di ñëw yeneen tamit saa am ne baax na jël nañu rendez-vous bi <laughs> rendez xeex la woon non waaye xeex ci lan xeex nii rek non ci yàlla. yéeféer yu taxaw li défier yàlla di défier yonentam alayhi salaatu wa salaam kay kenn du ko bàyyi mu daanu ba kéeféer foog ne moom moo féete kaw <laughs> léegi nag am ñu ne en fait ci rendez-vous boobu la ba mu fay dem hein moom yonentam alayhi salaam ndax dafa dem sawaay ñëwul waaw mooy Abu Sufyaan bon far ñëwul quoi am ñu ne boobu la nag ba pare lim def yónni ay gaay ngir ñu dem tiital jullit ñi bañ ñëwee wax jullit ñu ne attention de Abu Sufyan waajal na xare bu rëy ngir dal seen kaw arme bu rëy biñ leen ko waxee ñu ne hasbunallah ñun de borom bi doy nañ wa ni'mal wakiil askay ak a baax ki nga xam ne moom lañu ñu wàkkirlu waaw loolu genn wax la ne boobu du li gën a dëgër li gën a dëgër mooy léeg-léeg nga xam ne ñoomal ñoomal imaam ibn Isaaq ibn Yasaar rahmatullahi alayhima ñoom lañ moom lañ wax ne lii ghazwatu Hamra al Asad la woon Hamra al Asad mooy xare bi am juste juste après Uhud waaw waaw Uhud waqa'atul ghumam Hamra wala Hamra nadhirun riqa'u maw'idun ma'a waaw ñenn ñi ne maw'id bëri la mais du boobu maw'idun ma'a dumatin muraysi'u wal ahzabu la tanami loolu la ko sayyidi al Haaji Malik alayhi ridwanul Maliki waxe ci Xilaasu Zahabi waaw kon fi siirati xayril arabi alayhi afdalu salaati wa salaam nga ne lu tax may wax loolu ah xayrul arabi nga naan la <laughs> ah xilaasu dahab la sell ci wurus wi waaw la gën a sell ca wurus wi waaw muy téere bii di wax ci lan ci siiraay dundu xayril arabi ki gën ci arab yi ajam yi kooku mooy kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu moo tax manaan sallallahu alayhi wasallam da ngay leeral man kat maa ngi naan kii moom <laughs> téere nuñ ciy wax xëy <laughs> sallallahu alayhi wasallam ma ne non <laughs> kon comprendre nga ma ne waaw koy baax na léegi jàllal insha allah jazakallahu xayran amin wa iyyaak léegi mooy ginnaaw Uhud dëgg ndax Uhud dafa am mooy li la wax noonu bi mu amee ba Sufyaan ñëw ci buntu euh, montagne bi ci suufu montagne bi wax loolu ba mu joxe rendez-vous dem léegi bi ñuy dëpp ñoom di dem waa Quraysh dañuy dem ba ca yoon ba ñu def escale fenn ko waa après ñu yeddante seen biir ñu naan ñun daal ñun daal ñun daal on n'a pas fini le boulot quoi ñun defuñu fi dara ñun ñu ngi ñu ngi gañe ñi ray ci ñoom ñu bari au lieu ñu déjjati leen d'une fois pour toutes mooy jeexal leen nag fii mu ne Seydina Muhammad ndeke mu ngi dund Seydina Abu Bakar a ngi Abu Bakar a ngi dund ibn Abu Quhaafa a ngi dund kon kay ñun lan lañ def ñun defuñ dara quoi <laughs> radiyallahu anhuma léegi nag ñu ne bon ba ñu ñëwoon sax ne léegi nañ demaat fekkaat leen fa jekkati leen voilà bi loolu amee bi loolu amee quant à côté yonent bi alayhi salaatu salaam nit ñu ay blessure kese fa amoon presque nit ñi seeni gaañ gaañ bari gaañ gaañ yi bari léegi ah, Ma'bad Ma'bad mujj na tuub <laughs> benn waaye bu ñu naan Ma'bad al-Xuzaa'i <laughs> daldi woon yëg comme que ñoom ci waa Xuzaa lañ bokkoon bokku ñoon ci xare bi benn waa solo wu mag wu jege woon Quraysh mais bokkuñu woon ci Quraysh am na nag ci seen kàngam yi comme ñoom Budayl ibn Warqa xam ne biir Quraysh lañ ne woon <laughs> fa lañ ne woon nag <laughs> foofu waaw mais ñoom bokkuñu woon ak ñoom. léegi Ma'bad romb yonent bi alayhi salaam ah wallahi laqad azza alaynaa maa asaabaka yaa Muhammad fi ashaabik <laughs> ay ñoo mën a wax arab yu mu ne ko bon di attristé wu quoi wane vraiment njàqareem gëmul woon sax yéeféer la woon temps waaw mais ñoom allié la woon aybata nushin li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam muslimuhum wa wa wa wa wa kaafiruhum comme ni ko imam misaq lu mel noonu la waxoon ne ñoom waa Xuzaa ay ndenc kaayu ñu doon laayi biir yonent bi salaam waaw ay homme de confiance am lañ amoon la amoon foofu ñoo xam ne ñoo ko doon xabaare yenn yi Quraysh di ko waajal waaw ñi ci gëm gëmul nag parce que dañoo amoon alliance ak ñoom waaw te loolu dinañ ko gën a feddali ñoom ci euh, euh, bu yonentu way euh, neex ci arab yi mu ànd ak ku mu neex nga ànd ak yonentu way saa saa ñoom waa Xuzaxa dañ ne yonentu way saa saa nañuy àndal te ñu bari ci ñoom ñi ëpp gëmuñu yàlla waaw léegi Ma'bad boobu jayel bi mu waxee loolu yonent bi alayhi salaam ne ko ñun daal li la dal ak sa ci sa saxaaba yi tey moom metti nañu lool waaw bu ñu sañoon nag lii du la dal ak yooyu quoi léegi Ma'bad dem ci gàttal quoi fekk moom côté Makka la doon dem dajeek ñoom Abu Sufyaan mu ngi fekk Abu Sufyaan ci waxtaan bi ma la doon wax sànk ne ñu ngi doon waajal naan nañ demaat defuñu fi tos waay ñun au lieu ñu fàq leen ñoom ñu nekk fii di nañ leen demal Ma'bad dajeeg ñoom nag Abu Sufyan ne ko maa waroo ak yaa Ma'bad <laughs> ah yow lan moo nekk sa gannaaw loo am comme xabaar <laughs> mu ne ko man de gis nga Seydina Muhammad laa dajaleel fële sallallahu alayhi wasallam di nga ne mais waxoon naa la nag gars yi du ñu wax Seydina de waaw ñoom du ñu wax Seydina Muhammad sallallahu alayhi waaye ñun la suñu boroom en tant que jullit ne laa taj'alu du'a an-nabi baynakum ka du'a ba'dikum ba'da waaw borom dee nañu bu leen def ni ngeen di woowe turu yonent bi alay saa saam ak yooyu comme ni ngeen di woowante seen biir quoi wala sax bu ngeen koy woo yéen ñi doon dund ak moom mais ñi ñëw ci ginnaaw waaw bu leen jàppee du waay yow yonent bi alay mel ni benn waay la fee rek nga naan Muhammad noonu en plus doo wax sax sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw wa sayyiduna sallallahu alayhi wa sallam <laughs> waaw. mu ne man de Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam laa dajeel ak saxaabaam yi fee ñoo nekk sax mais gis nga ñu ngi waajal armée bi gis nga waa Medina ñoo yëg ne yéen gañ a ngeen leen képp ku ñëwul woon ci xare bi rëccu na ñoom ñépp génn nag ngir ñu dab leen faagaagal leen yéen waa Quraysh man nag maa bat ah, Abu Sufyaan seen mbokk laa bëggal leen yiw nag moo tax ma ne daw leen ngeen dem nu mu gën a te sax damay ragal ne bu ngeen yéexee tuuti fasu seydinaa muhammad sallallahu alayhi leen ñu ngi ñëw ci sama gannaaw <laughs> abu sufiyaan ne ko wayhaka ma taqul toskare <laughs> ñàlla la yow ma'bad ana looy wax ni yow ma'bad ñun ñi nga xam ne dañoo waajaloon ngir dem dalaat ci kaw ngay wax lii ma'bad looy wax lii ma'bad ne ko <laughs> baax na man de maa la wax lii lii laa la wax Abu Sufyan te man sax damaa tiit gis nga bi ma gisee armée Seydina Muhammad bi wallahi damaa tiit damaa tiite tiite tiite tiite tiite tiit ba wax ci ay ba ay ay bar ndax yërëm gu ma yërëm abu yow Abu Sufyan ak waa Makka ci musiba gi leen nar a dal bu ngeen dawul waaw kaadat tahuddu min al aswaati raahilati id saalatil ardu bil jurdil abaabili tardi bi usdin kiraamin laa tanaabilatin inda liqaa'i wala xurqin ma'aazili fadaltu adwan azunnu al-arda maa'ilatan lammaa samaw bi ra'iisin ghayri makhzuul faqultu wayla ibna harbin min al-min faqultu wayla ibna harbin min liqaa'ikum izaa taghammatil bathaa'u bil khayli ba ni affaire yi jeex la <laughs> Ma'bad wax <laughs> Abu Sufyaan ne ko Abu Sufyaan gërëm ko quoi ne ko kon baax na ci sa conseil yi ñu jox waaw maam ba jël yoonam dem yoonam <laughs> léegi am benn nag euh, bi Abu Sufyaan taxawee na di waaj a dem rek am benn convoi bu bokk ci waa Abdu Qays mooy waa solo woon ci arab yi fekk leen ñoom waa Quraysh ak seen armée bi noonu ñu taxaw dem waaj a ñu dem delluwaat Quraysh continue seen route Abu Sufyan gis ne ñii côté bële lañ jëm côté bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam nekk mu ne leen yéen fan ngeen ay na tur yu dul fan ngeen bëgg a dem ñi gaa yi ne ko ñun de Medina lañ lañ jëm lu ngeen fay def ñu ne niira la ñuy ut genre bale la woon waaw ay pepp yoo xam ne céréales yoo xam ne ñu doon dunde la. mu ne leen est du ngeen ma jottali Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi daxa ab sama bataaxal <laughs> waaw sama missive sama leetar waaw. te bu ngeen ñëwee bu ngeen demee seen voyage bu ñëwaat Quraysh ah dinaa leen defal seen gëléem yi ba mu fees buñ dajee buñ dajee Okaz ca marché boo bële foire bu mag boo bële tàndarma joo xamante ne zabib lay doon <laughs> waaw bu ngeen ma defalee lii ñu ne ko ah kay léegi nag ñu ñëw ci la leen waxe ñu yóbbul ko loolu le waaw te ca biir lettre ba Abu Sufyan nanga ko doon wax da leen na wax sax mooy demal nga wax leen waaw du dañuy bind nii moo tax mu ne bu ngeen demee xabaare leen ko ne ko man Abu Sufyan dajale naa nit ñi am ferme décision ngir daal di marché sur lui ak ñi nga xamante ne ñooy saxaabaa bi ñoom ñépp la ñuy faagaagal dara taxul nag may maa ngi ñëw nekk sur ses trousses di di jëmaat fi ma jóge mooy ci moom waaw ngir daal di leen dijjati ñoom ñi des <laughs> léegi nag ñooñu nag. mbokki Abdu Qays yooyu ñoo ñëw fekk yonent bi alayhi salaam fekk ko Hamra'ul Asad yi loolu moo tax ñu tudde xare boobu xare Hamra'ul Asad waaw juste après Uhud ah <laughs> <laughs> ab bërëb la rek bu tudd noonu comme ñu ne jàmm gën waaw Pikine Icotaf <laughs> jàllu picc waaw nga naan ma luy jàllu picc jàllu jàllu picc moom lu ñu am ana la noonu loolu beneen histoire waaye daal jàppal na de yow bu dee xamoo loolu pikin i ko taaf jàllu picc <laughs> moo ko <laughs> benn <laughs> foofu quartier bi tudd noonu dégg ci gàttal voilà rahimallahu an jàll rahimallahu way jàllo way boroom picc ya kon nag euh, amin mu ne kon euh, fekk ñu fekku leen foofu Hamra'ul Asadi ñu daal di koy nettali nag wax gaa ci waa Abdu Qays wax ko Yonent bi salaam li leen Abu Sufyaan wax yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen xasbuna allahu ak saxaabaam yépp waaw xasbuna allahu wa ni'mal wakiil waaw borom bi doy nañu te eskay moom mi nga xam ne ci moom lañu wàkkeel lii nii moo <laughs> moom la laay bii nag di wax naan gaay bi nga xamante ne nii alladina qaala lahum an-naas parce que bu dee ñi njëkk a wax bañ na njëkk a wax ne ñoom la ñoom dañ ne benn kaw kaw la Abu Sufyaan dajel mooy ñu ne woon badrunul maw'id la wax boobu ne woon moom mooy badar bi ñu joxante woon rendez-vous yeneen tubaab saa saam dem fa badar di xaar Abu Sufyaan ñëwul ñu ne loolu benn kaw kaw la Abu Sufyaan daal di ne boo demee badar ah gis ko muy dem oto boo demee badara ah, eh, ayu defal ma lii dinaa la dinaa la defal dara waaw yow dinaa la def jox loo xam ne pour genre rétribution lu ma lay fay ngir nga sama message bi na nga ko joxale Seydina Muhammad sallallahu alayhi boo newee nee bon <laughs> waajal naa arme bu mag ngir ñëw faagaagal ko voilà <laughs> boobu dañ ne kenn la ci kaw ñooñu nag moo tax lenn ci mufassiruna yi nettali boobu naan alladina qaala lahumun naas ñi nga xam ne nit ñi dañ leen wax ñu ne naas yooyu benn nit kese la waaw mooy waajoon mooy kaw kaw boobu mu ñëw euh, wax ñan yonent bi sallallahu alayhi ak saxaabaam yi radiyallahu anhum ne leen inna naasa mooy waa Quraysh de qad jama'u lakum waaw def nañu dajale nañ seen al seen dooleeg seen lépp ngir yéen ngir faagaagal leen kon nag fax sew hum tiit leen ragal leen leen ba tax ngeen ngeen war a dëf dem leen dellu leen Médine waaw mais bu dee wax bii ñu la ne moo gën a dëgër mooy da ngay gis ne kon wax du am dëkk wa ndax waa Abdou Qays en fait dañoo amoon délégation après ñëw seet si yeneen traçage après bien après <laughs> waaw ci wuufuut yi jamonoy wuufuut yi délégation yi. waaw moo tax man a ma tëb rek ne wax da Abdu Qays non mooy mbooloo mii ci Abdu Qays ndax nekkuloon benn nit ak convoi la woon ñoom ñii ñooy annaas waaw alladina qaala lahum an-naas ñi nga xam ne naas yi dañ leen wax ñoom ñooy mbooloo moomu ci waa Abdu Qays ne leen inna an-naasa mooy kuffaaru Quraysh yi waaw ñoom de dajaloo nañ ngir yéen ngir faagaagal leen léegi nag seen wax jooju daa mel ni da leen a moo tax nit di nga ko tiital jàpp ne saa day tiit ndekete yoo yow da ko koo chargé ay batterie waaw te loolu mooy aji ngëm yàlla gi bi kenn du ko menacer aji ngëm yàlla yéeféer du ko menacer waaw parce que xolam yàlla kese ci ne waaw boo koy menacer sax day xam ne fii la nga ñaay li ne parce que inna ma'al usri yusra waaw borom bee ko wax waxu borom bu du deñ waaw waaw la nam nu wan nakum la te inna ma'al usri sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra taw xel séef naa def borom bi ba'da usrin ginnaaw ay ay ay weñ sa yu metti usra yusra ay yomb yomb kon nag mu ngi noonu léegi nag bañ ko defee borom bi may leen ay kii fanqalabu bi ni'matin min Allah ñu dëpp ci ay xéewal yu leen borom bi defal xéewalu yokk ah ndeysaan am na ñeneen ak Badar la woon dañ ne comme Badar daa amaale woon ay ay ab la woon ñu defaale fa commerce jaay fa seeni mbir waaw daal di dellu waaye ci gàttal daal loolu la wallahu taala alam voilà kon xam na euh, euh, dañuy yem noonu ah dañuy yem nii parce que aay yi des na comme ça bii di ñëw insha allahu taala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 ala al mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin